ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci fatxu makka muy ubbik makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ci côté bi jëm ci wàllu alxuduud muy pen yi ci sharia daan yi nga xam ne moom la subhaanahu wa teg ne képp koo xam ne ku jalgati lii la loi bi nangeen ko teg lii limoon nañ yi nga xamante ne boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañ cee dëppoo ne <clears throat> yii moom pen am na ci Ah. li nañ tamit yeneen yoo xam ne yi pen am muy ñaata mu nekk six mbir yoo xam ne wuute amul ne lii nii pen am na ci mu am nag yeneen yoo xamante ne ni dañ cee wuute am ñu ne pen am na ci am ñu ne déet pen amu ci ñun nag waxoon nañ li ñu nga xam ne moo ñu intéressé fii mooy yi nga xamante ne nii pen dañ cee dëppoo ne pen am na ci Ah. yeneen yi yi nga xam ne dañ cee wuute amaana ñu koy tuddaale des fois bu ñuy tudd yi nga xam ne ñoo niroog moom ndax waxoon nañ la ñi nga xam ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo ne pen am na ci yooyu dañ koo lëkkaleeg jox ko même àttee la muy nirool waaw mu ngi mel ni penu naan sàngara ku naan sàngara daan yiñ ko war a teg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yi ne xam nga bokk na ci yi nga xam ne dañ cee wuute woon ñii ne ah am na pen ñeneen ñi ne amul pen mooy loo xamante ne nii lu bareem boo ci naanee lu bari daf lay màndil waaye mbir moomu ci boppam du sàngara ñi nga xam ne dañu jàpp ne loolu noonu pen am na ci penu sàngara la ñu teg dañ naan mokk naanoon sàngara ndax illa bi mooy màndi gi mu ngi fi tax tax bi li tax ñuy teg pen bi mooy loolu la buñ ko xoolee côté boobu comme que màndi na te moom moo ko fàggu moo ko def te teyoon ko xam na ne lii nii bu ci naanee lu bari day màndi mu naan ko mokk naanoon sàngara ñoo yem kon pen bi ñuy teg ku naan sàngara la ñuy teg kooku xaddul fi ñi nga xam ne dañoo jàpp ne waa joo xam ne dafa tuumaal nit mais ci loo xam ne leeralu ko neewul ne day njaaloo mais il tourne autour du pot ni mu waxee comme niñ ko waxee woon ku am xel danga naan kii daal daa bëgg wax ne waa ji day jaaloo ñi jàpp ne pen am na ci lool dañuy jàpp ne kooku dafa calomnier waa ji dafa calomnier waa ji comme si bu ne woon moo njaaloo benn la kon pen yi ñuy dóor ku njaaloo moom lañuy ñuy dóor waa ji voilà mooy yooyu lool la amaana des fois dinañ ñëw bu ñu yi jegeeg mu yooyu yi nga xam ne dañ leen tuddoon te ñu wute ci ñi duñu tudd nag ñu ne ci boroom xam-xam yi ñii nii nee nañu kii la ndax loolu buñ ci naree dugg faut le dire tout de suite buñ naroon a dugg ci eh, onze yeneen parties yooyu ñi ne lii pen la pen am na ci ñii ne amu ci lan mooy waxu boroom xam-xam yi rahmatullah leen ci biir ñan ñoo ko wax ak lan mooy seeni wuute manoon nañ ko def de mais loolu day sori lool te day gën a guddal mbir mi te amaana li ñu soxla woon ci xam pen yi Eh, doon na doy rek yii nii ñu koy junjaale junjul rek dina ci doy wax tamit li nga xam ne incha allah mooy li ci gën a te wax li nga xam ne mooy amul wuute amul wuute kene lii nii am na ci léegi ñun siis yooyu ñu limoon hein ñu ngi woon ci bu njëkk bi bi ñuy lim moomu ne woon la dernier mais waxoon nañ la moom lañuy ñuy njëkke ndax loolu moo ñu yóbbee xew-xewu càcc ga xewoon Makka ba fa yonent mi aleyhi salaatu salaam demee di ko ubbi muy xaadisatu almarati almaxzumiya radiyallahu anha qissab nettaleb ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon looloo ñu indi ci lii ba yonent ma lay saa saa wax waxam ju ju ju ju leer ja waaw bu doomam faboon sax moom seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy dagg loxoom wal iyaadu billaah looloo taxoon ñu tàmbalee ci wàllu xaddu sariqa lan mooy penu sàcc ak toje ak oje lan mooy pen bi nga xam ne moom la sariyaan teg ci waajoo xam ne dafa oje waaw dafa fab loo xamante ne moomu ko selon définition bi ñu waxoon lu amoon a am solo ndax bu la loolu rawee mooy de toute façon après tu passes à côté yow li ñuy wax yépp buñ naan lii du sàcc dalay jaaxal tout le temps te yooyu joxe woon nañ ci ay exemple biñ joxee définition bi nga xam ne ci lay leere ne kon yenn yi nga xam ne comme ñun ak ñi nga xam ne ay ñun ay ñun <laughs> les sénégalais li ëpp ci ñun dañ koy woowe sàcc alors que du sàcc waaw sàcceey sàcceey yu bari yenn yi du sàcc ki këf daw dañ koy woowe sàcc alors que gisoon nañ ne kooku loolu du sàcc léegi nag ginnaaw bi ñu gisee définition bi joxe woon exemple kon ci exemple lu sàcc waa ji ne woon comme waa ji dëkk jàmm gën traversé tali bi dem euh, fa nga xamante ne nii mooy caaroy azur exemple bañ joxe woon mooy lu mel noonu loolu mooy ak sàcc typique loolu moom sàcc la waaw ca deux heures du matin mu yot ndànk ubbi bunt bi jël coffre-fort bi ca ba ca baye ba waaw ci armoire bi toog naa moo baye xam ngeen li muy moom lañ na ay ay lii wala ci gaal gi gaal gi mooy façon kii boobu ab waxande la boo xamante ne ci weñ lay doon dama ko doon leeral mais foog naa moo waxande sax moo gën a tee compliqué que gaal gaal nag waxuñu feebar boobu di di waga déedéet gaal ab ab ab de ab dencukaay la boo xam ne en ci fer lañ koy defare genre valise la boo xam ne ci feer bu dëgër boo xam ne mag ñi ci lañ daan denc yu am solo yi mu ñëw dajji mbir mi jël ko ne fees dem te la mu jël mu mag loo xamante ne nisaab la waxumal nisaabu zakat nag waaye mooy sëy bi nga xam ne lañ teg ne ku fab ku fab lu toll nii mooy ne waa jooju dafa jël loo xam ne moomu ko mooy te dagg loxo dina ciy war euh, léegi nag tey ñu waxoon nag dañuy ñëw nag ginnaaw loolu waxoon nañ tamit àttey sàcc mooy dafa xaram Euh, ci jataay bi weesu xadiis bi ñu mujje woon wax du xadiisu seydina abu hurayra euh, euh, non seydina abdallah bin abbaas laa yazni zaani xiina yazni wa huwa muslim wa huwa mu'min wala yasriqu saariqu xiina yasriqu xiina eh, yasriqu wa huwa mu'min du xadiisu ibn abbaas mawlaana waaye xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anil jamii voilà voilà après bi ma paree juste ci ci euh, ci jataay bi la sama xel dem ma ne non du Seydina Abu Hurayra du Seydina Ibnu Abbas du Mawlaana Ibnu Abbas waaye Seydina Abu Hurayra la radiyallahu ta'ala anhu xadiis mu ngi ci saxiixayn léegi nag tey comme ni ñu ko diggee woon mooy li ñu war a gis tey mooy lan mooy charte yi nga xam ne fokk ñu ci gàttal mooy wax ko noo xam ne moo gën a gàtt mooy ana ci selon léegi dañ koy def selon euh, comme niñ doon def genre question réponse ana yan ñooy charte yi nga xamante ne nii ñooy daje ci nit ci ngir ñu ma wax ne ngir xaddu saariqi xaddu sariqa muy penu ku sàcc ci sharia mën a dal ci kaw ñu mën ko koo teg lool ana mooy lan loolu noonu hein lañuy gis waxoon nañ la nag dafa nekk ndax en fait charte yooyu boo seetloo définition bi ci définition bi lañ jóge mooy yoo xamante ne nii dafay condition yoo xam ne charte yoo xam ne fokk mu remplir ci waa yi nga xam ne mooy sàcc bi voilà al lissu dañuy yow al lissu dañ naan as-sariqu le larcin <laughs> le larcin mooy mooy tojamaan bi wala tojawuman bi mën naa nekk jigéen tamit moo tax alxuraan ne assaariqu wassaariqatu léegi nag alxuraan dafa njëkk a wax comme li boroom xam-xam yi lenn ci boroom xam-xam yi di wax parce que ak sàcc ci ci góor la ëpp lu muy jóge waaw góor ñi ñoo gina a am fitu di sàcc ka jigéen ñi lool mooy en général waxuñ la kaa bu ñëw jigéen boo gis walla góor boo gis lool lay tekki déedéet en général li ëpp lu am góor moo gën a ñeme di di di sàcc ndax sàcc risque la <laughs> gaay xam nga sàcc moom c'est un vrai risque ndax mooy yow rien buñ la gisee walla jàpp la honte bi la dana dal rek gàcc gi rek war a woon a xam yow nan nga yeewooti ci dëkk bi waaye le voleur le larcin il s'en fiche de ça moom waaw moom yoonam newul ci yooyu il s'en fout yoonam newu ci waaw mais buñ la jàppee liñ la nar a teg sa réputation yàqu yooyu yépp waroon naa tax waa ji bañ koo def waaye hmm? ku iblis wor ba moom la noon rek nga mën a def mooy condition yi nga xam ne ci sàcc bi fokk ñu réunir ci sàcc bi ngir ñu mu ne kii àtteb sharia bi nga xam ne mooy dinañ wax àtte bi mooy lan après àtte buñ paree ci yi ba dugg ci détails yi dinañ gis lan mooy àtte léegi comme que léegi bu conditions yi réunir ci waa ji réunir tamit ci lan réunir ci li mu sàcc réunir ci li mu sàcc waaw loolu mooy yeneen condition yi euh, am na nag ñu ciy boole condition wu yoon façon bi mu ko sàccee mais loolu la dinañ ko gis deux yi nii dina duggaale ci mën nañ ko dugalaale ci deux yi mën nañ ko dugalaale ci deux yi nga xam ne mooy condition yi yi aju ci waaj yi nga xam ne mooy ki sàcc ak li nga xamante ne ni mooy lii mu lii mu sàcc waaw kon loolu loolu euh, am ñu naan yoon bi boolewaale ci tamit waa ji ñu sàcc mais waa ji ñu sàcc waxoon naa la jotaay bi weesu loolu mooy bu dee alal la joo xam ne waa ji dafa sàcc alal joo xam ne kenn xamul ku ko moom est-ce que dañuy dagg loxo moom déet ndax bu boobaa mooy mbir mi amul ku ko moom même bu dee bi mu koy jël dafa nëbbatu mais kenn moomu ko voilà am na ñu naan loolu loolu loolu lañ jublu ci lool moo tax il faut mu am ku ko moom léegi nag est-ce que ki ko moom il faut mu réclamer ko wala déet loolu li gën a dëgër mooy jarul mu koy réclamer ndax nit mën naa bari la ñu sàcc ko loo xam ne bari na mais wala bokk lu conséquent mais moom bàyyiwu ci xel est-ce que dañu naan même bu condition yi réunir ci sàcc bi ak li mu sàcc mat na nisaab bi mat na lu ñuy dagg loxo te moom def na condition sàcc yépp réunir na ci waa ji mais ki ko moom réclamé wu ko après kon dañ naan kenn du ko dagg comme li ko ñenn ñi wax déedéet loolu moom ginu la dëgër li dëgër mooy ne malgré même bu dee ki ko ki ñu sàcc ñëwul naan da koy réclamer kooku noon mooy ne kooku sàcc la boo xam ne bu ko juge bi jàppee ba yooyu yëpp réunir da koy dóor da koy teg pen bi léegi nag. nañ ñëw kon ci première condition bi kon deux la ñuy gis mooy condition wu yii réunir ci sàcc bi ak li mu sàcc bi ci kon ci condition yi nga xam ne ñoo war a réunir ci sàcc bi waaw euh, si sàcc bi lañuy wax fii lañuy waxe sàcc bi voilà du ne waa ji bon rafetalal wax ji non rafet wax ji mooy sàcc ay politiquement correct yi xew léegi yooyu nga xam ne du dara façon mooy li ma waxoon keroog rek façon bañ a tuddee un chat un chat kese la alors que lii wute nag waa ji détourne budget gars yi ne dafa détourné ñu naan xoolal gars yi di ko utal tur wu rafet waxuñ ne sàcc la ñu naan dafa détourné alors que bu boobaa dañ naan dafa détourné sàccul voilà. ci sàcc mooy li ñu wax nii définition yi joxe ci jataay bii weesu loolu mooy ak càcc wax nañ na nag lu tax ci détourné fonds ak ki nga xam ne moo tëdd ci kees gi te nekkoon trésorier bi wala ki nga xam ne dañ ko moo yor budget bi tëdd ci kooku li tax du sàcc loolu kenn du ko tudde sàcc même bu dee ne dina fay li mu jël te dinañ ko teg ay daan yoo xam ne juge bi mooy xool li yelloo ak moom mu daal di koy teg léegi nag bu ñëwee kon ci condition yi nga xam ne ñoo war a réunir ci sàcc bi ngir ñu man koo lan teg pen bi bi ci njëkk mooy il faut sàcc bi nekk mukallaf waaw il faut mu nekk mukallaf mooy loolu mooy la mooy ne ab xale boo xam ne majeurul hein moom bu sàccee kenn du dagg loxoom ndax majeurul ndax lan ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ne rufi'a al-qalamu an thalath rufi'a al-qalamu an thalath mu ne yëkkati nañ mbind mi mooy mbindukaay bi mooy toog buñ ko jëf kenn du ko bindal bàkkaar yëkkati nañu loolu an salasin ci ñett di ko togg jëf di ko topp war koo poursuivre ndax li nga xam ne moom la def ñett ñi ñett ñooñ ñooy ñan mu boole ci mu boole ci ba muy wax wa ani saghiri hatta yakbur wala wa ani sabiyi hatta yahtalim ci beneen riwaaya mooy yëkkati na ko ci ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne xale la fekk àggul fu muy génte mooy foo xam ne ba ni muy màgge nekk majeur kon kenn du dagg loxo ki nga xamante ne nii ab xale la même bu dee moo sàcc kon loolu mooy première condition bi mooy il faut waa ji nekk mukallaf mukallaf mooy mu nekk mukallaf nag du 18 ans loolu waxoon naa la ko nit mën naa am 9 ans jigéen mën naa am 9 ans nekk mukallaf waaw mooy li nga xam ne moom lañuy xaramal yaayam moom moo xaram ci moom li war yaayam baayam moo war ci moom te loolu ñun wolof dañ koy sàggane lool xale yi daal dañuy nekk adolescente ñu jàpp ne ba léegi ay liir lañu surtout xale yu jigéen yi tax may wax bu ñu demul école doo leen yee ngir ñu julli ñu góor ñeeg jigéen ñi foofu ñoo ci yem alors que yow baay ji ni la julli ware ba ngay xëy fajar moom noonu la leen ware ñu war koo julli ci waxtu ñoom it ni woor ni koor ware bu woor jotee yow amoo baay bi wala yaay bi amoo droit di bañ a woor fekk amoo ngànt ñoom it noonu la leen ware mais dañ leen di añ loo rek waaw yakkal leen toggal leen alors que àgg nañ foo xamante ne woor dafa nekk farata ci ñoom comme ni mu nekke yow farata yow ci baay bi xam nga ne mos góor goo xam ne mu ngi gént l'âge de quatorze ans kooku xam nga ne kooku noonu kenn du ne kii xale la moo tax Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ la nam fixé woon ñi nga xam ne ñooy fekk ñooy ñooy euh, euh, euh, ñoo nekk ay ay ay l'âge de la maturité ba mu déggee xadiis seydna abdallah ibn umar ibn alxataab radiyallahu anhu nga ne ba nga xam ne dane dañoo sàkku ngir dem xare mooy badar mu bañ ba mu leen di permettre boobu ca gazwatu du badar du uhud waaye après la leen permettre ahzaab léegi ñoom ba mu xamee loolu mu xool ñaataat la amoon mu dëppook loolu mu daldi ne lii mooy âge de maturité parce que li tax yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo ak ñoom Seydina euh, al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala li tax mu ne woon Uhud du ngeen dem Badar du ngeen dem mooy nekkuñu woon âge yu madu te pour pourtant seen bàyyi dañu leen du indi ngir ñu fekke xare yi yonent ma lay sar sam bañ parce que ñoom ay gone lañu woon mais ba ñu matalee nekk nag ay góor loolu la leen permettre kon mooy âge de du 18 ans du 16 ans voilà léegi kon mooy gone gi comme gone exemple gone gu am 6 ans daal di sàcc kooku kenn du dagg loxoom parce que condition wu taklif amul ci moom mooy nekkul majeur waaye tamit du ñu dagg loxo koo xam ne dafa dafa dafa mànki mooy dafa xel mi newu fi mooy koo xam ne ab fuu borom bi daa yëkkati xel mi wala boog xel mi di dem ak ñëw mooy jamono day am jamono yoo xam ne danga naan waa ji moom ni dëgg la mooy mooy mu ngi xalaat léegi nekk na kii mais am jamono yoo xam ne même ci mën na nekk ci jour bi nga gis ko muy def yëfi ku wérul rek mais après nga toog di waxtaan ak moom beneen quelques heures après mais muy muy wax wax ju construit gu kii bu boobaa bu dee jamono ji nga xam ne mooy jamono jële la jël ji nga xam ne moom boobu da ngay gis ne ndox gi baw ko mu ngi ci boobaa kenn du ko def dara voilà kon ki nga xam ne tamit wérul wérul waxuma ku ñàkk feebara ah, mooy ci xel psychiatriquement doxul kooku la ñuy wax waaye tamit bu dee ne waa ji dañ koo forcer kooku it kenn du ko def dara waaw kenn du ko def dara mooy koo xam ne dañ koo forcer gaa yi ñoo ñëw ne ko nag kidnappé ko ne ko dafa am benn euh, lu ñu bëgg sàcc kër sàngam gis nga dofoo laa wax ñu ñëw gaa yi filature boroom kër gi ba boroom kër gi génn ñu xam ne soxna si newu fi ndax temps yi dem na kër yaayam te kër yaayam ca ca ca Bawol la nekk amaguñ doom boroom kër gee ñu fi gaa yi xaar ba heure bi nga xam ne lay liggéey ñu kidnappé benn waaye toog ak moom ci biir gaari seen oto ci buntu kër waa ji xaw koo sori ñu gis waa ji génn dugg otoom dem mu leer leen ni day liggéey ndax heure bii lay génn te bu liggéeyee guddi lay ñëwaat gaa yi ne waa ji gis nga gis nga fii lañ bëgg waa ji dem na nga dugg ci biir nga dugg ci biir te gis nga génneel ñu ci chambre à coucher loolu xam nga léeg-léeg sàcc yi dañuy xam ñoom dañuy xam dëgg-dëgg fi ñuy sàcc moo tax léeg-léeg mën naa nekk proche ku xam les lieux nga nag boo demee lii nii fi mu koy denc nga jël ko te nga gaaw nga indil ñu ko gis nga boo ko indiwul on te donne quinze minutes quinze minutes si tu pas on va te chercher à l'intérieur on va te descendre waa ji dañ daan noona bañ après ñu ray ko non parce que parce que alal quand même yemul ak bakkan bakkan na ko gën a fort parce que du forse forcer dafa am foo xam ne forcer kese du doy duñ ne waa ji def na lii parce que dañ koo forcer garaawul déet bu dee côté sàcc yi waa ji mën naa sàcc parce que dañ koo forcer ne ko boo ko deful ñu rey la wala ñu dagg sa loxo wala ñu dagg sa tànk loolu bokkul ak ñu forcer ko nag ne ko euh, jàpp benn waay jox ko bal benn pistolet ne ko jëlal nga dóor ci bopp bi boo dóorul ci bopp bi yow lañuy ñuy dóor ci sa bopp bi on waa exploser dóor la bal lañ lay def ci biir bopp bu boobaa bés bu rayee waa ji parce que dañ koo forcer moom bu ñu ko jàppee ci charia dañ koy rey parce que bakkanam ginu la for bakkanu waa ji ñoo yem képp voilà alors que fii alal la lee di bakkan la ko gaay gi bu boobaa kooku bu sàccee fi muy sàccee di génn rek police yi ñëw fekk alerté woon nañ leen ñu ñëw gaay yi ne fes ak seen oto ñu jàpp waa ji fekk ci moom mu ngi téye mbir yi génn bi xool oto bi ko gaay yi doon xaar gisu fa kenn police yi ñëw ne ko vous êtes arrêté les mains en l'air ne bougez pas vous êtes arrêté cause pour cause de vol waaw ñu jàpp ko bu ñëwee indi ko devant le juge de cour euh, li ñuy wax ñun charia la ñuy waxuñu lu yi kii voilà loolu foog naa tout le monde a compris jooju bu ñëwee ñu indi ko devant le juge juge bi def enquête am gis ne effectivement waa ji on l'avait kidnappé parce que signalé woon nañ ay mbokkam signalé woon nañ ne dañ koo kidnappé ba liggéeyam bi sax demu ci njabootam këram sax ba muy génn tëju ko léppam la bàyyi même téléphone am sax yoru ko loolu lépp dañ koo confisqué kon dañ koo jàpp amaana dafa génnoon am lu muy jënd ci boutique bi ci suuf ñu kidnappé ko yóbbu ko juge bi gis yooyu yëpp ne effectivement waa ji dañu ko dañu koo kidnappé léegi ñu gis ne lii mu sàcc boroom kër gi ñëw ak yooyu yëpp mais dara sàcc na mooy condition sàcc yépp mu ngi ci mooy ne li ñu waxoon définition sàcc daf ko jël ci nëbbu ndax bàyyi nañ ba boroom kër dem te mu ñu door a dugg mu door a dugg te taxit loo xam ne da koo denc ku jël rek mbiram dugal ko biir këram tëj ko kooku mooy lii denc na ko mu ñëw jël loolu génne ko ci loolu te mbir mi mat na nisaab mooy loo xam ne moom lañuy dajjalo ko te amul benn subha mooy amul benn lënt-lënt boo xam nañ naan peut-être sama alal moo fi ne newoon déedéet yooyu yépp réunir nañ waaye nag dafa am benn condition boo xamante ne moo réunirul ci ki nga xam ne mooy ki sàcc boobu sax dañ naan ci sàcc ci ñu sàcculoo <laughs> mooy ne moom dañ koo forcer il n'est pas responsable ci act bi parce que il fallait mu faire ko wallu ñu rey ko bu boobaa relax mooy am dañ koy bàyyi mais nag di seet gaa yi ko jàppoon waaw seet leen mais kii kenn du ko rey kon première condition bi nga xam ne moo war a réunir ci waa ji nga xam ne moom mooy sàcc bi mooy il faut mu nekk mukallaf voilà kon kenn du dóor pen ak gone kenn du dagg lox mais gone gi dañ koy yara ah. si comme li xew Europe yi nga xam ne xale yi dañuy nekk ci di sàcc comme lii dal xam nga walla iyaatu billaah yi ñuy ci yenn yi du tuumaal sax mais dafa bari lu muy xew mooy euh, euh, rom yi yenn rom yi ak yi nga xam ne ay ay ay ay réseau la ñuy la ñuy créer xaw may Roumanie la ñuy ne wala Europe de l'Est mais implanté wu France ñoo xam ne dañ leen di tas ci dëkk bi ñuy ñuy wër di sàcc rek ci lieu public yi ak tamit ci kër yi nga xamante ne nii seeni boroom ci été bi surtout day tàng gars yi ubbi seen fenêtre yi ñu gaaw xool luñ fay introduire sàcc buñ leen jàppee ñu nekk ay mineur mooy de ñu bàyyi leen bu dee ci lislaam nag du ñu du demee noonu gone gi buñ ko jàppee dañ koy yar uddi ba dañ koy yara ah. <laughs> ah, waaw léegi nag nan lañ koy yare loolu juge bi mooy xool loolu mooy xool mais duñu ko bàyyi mu dem ndax loolu dafa tax euh, gaa ñi nga xam ne ay majeur ñu te xam nañ ne buñ sàccee ñu jàpp leen làmbaay ñaaw dañuy fexe ut ay xale yoo xam ne dañuy recruter ñuy sàcc à leur nom bu doon nekkuñ ci jàpp rek yóbbu la waaye il est mineur aywa ñu bàyyi ko ah non te tamit duñ ñëw rek ne ay parents wam la ñuy teg ay daan non parents de gone gi il faut ñu yar ko voilà gone gi il faut ñu loolu nag juge bi mooy xool ci yan terme ak lan mooy li approprié mu daal di koy teg ki nga xam ne mooy gone googu mais dagg loxo moom du ci am kon loolu mooy première bi mooy mu nekk koo xam ne mu kallaf lay doon day nekk koo xamante ni ku responsable la de ses actes pas koo xam ne dafa euh, euh, wére mooy dafa dof wala mu nekk koo xamante ne nii euh, mooy koo xam ne dañ koo forcer léegi mu am benn laaj waa mais bu xale comme que kon yow nee ngi foog mu nekk mu mukallaf waaw boo xalee ànd ak benn mag nag daal di sàcc ñoo bokk lu ñu sàcc <laughs> wala waaj utiliser koo xam ne dafa dof ànd ak moom ñu sàcc loolu dañ naan c'est simple dañuy bàyyi xale bi ak waaj jàpp ak dof bi jàpp waaj dagg loxoom bu dee ne waa ji da koo defoon foog ne moom lool day lool lool lool ab ab ab ab la buy buy tee tawi pen yi dal ci kawam dina xam ne lool lool du ko teree dal kon dañ koy boobaa dañ koy dagg léegi nag lool mooy bi njëkk beneen bi nga xamante ne ni mooy beneen chart bi mooy waa ji mu bañ a subha bañ cee am waaw mooy affaire yi bañ a lënt ci sàcc bi loolu mooy lan mooy euh, ndax balañ ne waa ji dafa sàcc mooy ne alal ji muy sàcc déggoo ca définition ba axdu maali gayrihi axdu maalil gayri loo xam ne maa laysa lahu waa ji moomu ko mooy il faut lënt lëntu que moom mu jàpp ne moo moom alal ji xam nga nga ne may loolu nu man di demee nan la ab sàcc mën a ñëwee sàcc loo xam ne dafa jàpp ne moo ko moom man non si loolu mën naa am mën naa am waajoo xamante ne nii xoolal bu ma la joxee euh, euh, bi bi bil misaal bil misaali yattadihu al maqaal insha allah euh, mooy koo xamante ni imaginer koo xam ne loolu li ma wax mooy ci ci <laughs> booy joxe exemple wax ji ci la wax ji leere ndax léeg-léeg exemple day ñëw di leer loolu tax exemple loolu lay jariñ dañuy joxe règle amaana ñépp comprendre ñu ko ñu bëgg leen wax nag ne leen bu ngeen ko bëggee gën xam mooy xool leen exemple bi ma leen di jox misaal bi ma leen di jox mooy subha yooyu da bokk euh, parce que a subha subha ji boppam day tax ñu daldi teggi pen shubha fu mu am am na xadis bu naan idra idra'u alxududa bi shubuhat même bu dee ne euh, bon am na ñuy nañuy da'ifal xadis boobu mais ci yoon yu bari yi day nekk xadis boo xam ne minimum day nekk xasan këne fegal leen pen yi mooy bu leen appliquer pen yi bu dee ne ay lënt-lënt dafa am lënt-lënt par exemple nañ joxe exemple ngir mu leer waa joo xam ne dafa lebal dafa lebal cinquante mille euros benn waay hein daf ko lebal cinquante mille euros ah ba fay jotee waa ji fayu ko mu topp waa ji fay ma sama alal waa ji ne ko waa ji di lay rek naan noo xam nga temps yi dëkk bi dafa neexul te leer na ko ne waa ji am na am na alal joo xam ne mën na koo fay mu wax waax waa ji di ko lay saa su ne mu ut lay mu tëral plan ne bon ok c'est bon c'est bon ah mu bàyyi ba waa ji dem ba waa ji génn këram dem mu dugg fa ci nëbb la ko def parce que bàyyiwul ba waa ji toog këram mu fay door dugg ngir jël ah mu dem ubbi coffre-fort waa muy denc ay kiiwam comme xam na fi muy def alalam par exemple daldi jël cinquante mille euros gis fa set cent mille euros mu jël cinquante mille di génn gaa jàpp ko mooy ne kooku pourtant pourtant conditions yi sàcc yépp remplir na ci moom mais dafa am lënt lënt lënt lënt bi mooy alal ji mu jël moom dafa jàpp ne lii sama alal la voilà xam nga cent mille yi cent mille yi nekk ci biir waajee ko moom boroom kër gee ko moom mais le fait que waa yi daf koo yoreel mu koy topp mu koy bañ a jox moom bi muy jël loolu du loo xam ne comme sàcc bi nga xam xam nga ñaar yooyu wuti bi nga xam ne dafa ñëwoon bu doon bu doon kaaw koo xam ne waa ji yoreelu ko dara mu ñëw jël cinquante mille yi dem xam nga ne moo si yéenee ki kooku sàcc bopp ak waa ji ñëw jël parce que waa ji def ma yoreel nangumaa fay bokkul bu boobaa waa ji kenn du ko kenn du ko teg benn daan waaw kenn du ko teg benn daan parce que lan parce que lënt-lënt dafa am monsieur le juge même buñ ko ñëwee ni ko condition yi waaye euh, yi na ko condition yi réunir na léegi mu xool ne ñu woo waa ji waa ji ne don man waa ji daf ma yoral xaalis ma topp ko fay ma sama alal mu bañ looloo tax ma jël ko ma jël ko bu boobaa nag juge bi lay requalifier affaire yi ah ñu woo waa ji laaj ko ne ko est-ce que vous confirmez ce qui ses propos ce qu'il vient de dire est-ce que dangay ngay dëggal li mu wax ne da nga ko yoreel cinquante mille euros mu la koy laaj ba nga ko waree fay ba léegi joxoo ko mu ne si si wax na dëgg bu boobaa waa ji même bu doon daggkatu loxo yi presque ñu ngi ci wet gi dañ leen di jël ne leen nag ah dem waa ji léegi nekkul koo xam ne dañuy dagg loxoom. parce que affaire bi subha am na ci kenn du daggu loxoom voilà loolu la am kooku kenn du daggu loxoom ah <laughs> ndax yaa ko yore ah nga bañ koo fay moom mu ñëw jël ko loolu moom lu dëgër la ne loolu <laughs> ah kenn du ne waa nag dafa sàcc soit mooy waajoo xam ne dafa bañ ne moom du ko jox weddi ne yoreelatu ko ko dara walla koo xam ne te ñeme yàlla la wala koo xam ne danaan ko mooy ki exemple bi ñu joxee léegi naan ko xaaral yoruma dara xam nga affaire yi mooy ne waa ji sàccul léegi am na beneen beneen subha beneen yu bari lañ nag exemple boo xam ne day tax kenn du dóor pen bi waa ji sàcc même bu dee ne leer na ne sàcc na mooy jël na bokk mooy ñaari associé ñaar nit ñoo xam ne dañoo gis benn commerce bu dox ñu ne ah affaire bii de léegi dox na njaayum ceeb mi daal sawaay dox na de ñaari xarit ne léegi ni ñuy def on va dañuy boole suñu alal dem ci vallée bi di jëndi suñu di fa jënd ay kii ay ay ceeb di ñëw di ko jaay fii ci Ndakaaru ah léegi ñu def loolu léegi bi ñu defee lool ñoom ñoo bokk ñoom ñoo bokkandoo accès ci kees gi kenn ki daldi jël ci kees gi lu ëpp li nga xam ne mooy àqam bu boobaay it ñu jekki naan ah kees gi de notre notre fo notre kii trésor daal de guerre suñu alalu pour njaay yooyu dañ koo sàcc ñu jàpp ne waaji la mooy kooku kenn du dagg loxoom lan moo tax parce que parce que lan affaire bi nëbbuwul ci moom da ci am accès mooy xirs amu ci voilà kon loolu la. Ah. am na beneen façon shubha bu am am na beneen façon shubha bu am mooy ñaar ñi nga xam ni ay ay jëkkër ak jabar lañ kenn ki daal di jël yëfi ki ci des hein euh, ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi li tax ñuy wax lii dañu ne parce que comme que ñoom ñaar ñoo dëkk waxuma nag couple boo xam ne ku nekk sa kër nga am loolu wute na de nga xam ne ñoom des fois rek lañuy ñuy daje même loolu noonu même des fois ndax waa ji jëkkër ji dina man a am na clé yi kër kooku keneen kii am na clé yi femme bi am na clé yi jëkkëram wala ñu bokk même kër gi même néeg bi wala même appartement bi le fait ñu bokk même appartement bi nga xam ne kon dañuy am accès ci kër gi am accès ci kiiwu kër gi bu boobaa bu dara euh, réeree pour kenn ki dañ ne loolu kenn du ko dagg mais Euh, loolu mooy ci kaw nii mais am na teqantal affaire boobu am na teqa teqantal mooy bu doon ne nañ jàpp euh, exemple kër gi nga xam ne ñoo ko bokk mais ku nekk am armoire am am sa clé te ku nekk keneen ki amul clé mooy dañ naan yi nga xam ne moom ku nekk mën nga ci accéder keneen ki loolu ko jël manuñ ne waa ji dafa sàcc ndax problème wu xirs moo fa amul ndax ñoom ñépp am accès ci mbir mais li nga xam ne clé ku nekk ku nekk dafa am clé téye ko jabar ji bàyyi ba jëkkër ji dem mu fexe fàtte fi clé mu ubbi ko jël fa la fay jël tëjaat tegaat clé bi comme si moom dara rien n'était wala mu dem clé minute def ci doublure léegi nag nga xam ne moom bàyyi ndax jour boobu day flagrant jëkkër ji dina xam ne kon moom moo ko jël ndax jour bi mu fàttee clé bi ci la lii manqué mu li mu def mu dem ci clé minute bi waa jiy defar double clé yi mu defar ci double clé téye benn bi jëkkër ji ñëw gis clé bi ne eh, man de tey dama fàtte sama clé bi jël après ca suba ga mu dem ba mu demee nag mu bàyyi ba mu dem mu daal di ubbi daal di jël la muy jël tëjaat xam nga bu boobaa jëkkër ji manu la ne boobu mooy gën ngir mu xam ne faamam bee ko jël ndax kene bi tey mu ngeeg moom bi muy génn yóbbu na ko pourtant affaire bi bu boobaa nag bu boobaa <laughs> foofu nag euh, li gin a dëgër li gën a dëgër te mooy mazhabu imam Malik rahmatullah alayhi li gën a dëgër ci waxu Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi riwaaya la tamit beneen bu jële ci imam Ahmad ci Hanabila yi hein mooy ne kooku dañuy dagg mbir yi voilà dañuy dagg loxoom parce que foofu noonu moom ak sàcc la ak sàcc la gu leer mooy li gën a dëgër waajooju ah, kenn ci sàcc loolu dañuy dagg loxoom te comme niñ la ko waxee mooy waxu mbooloo yooyu ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim parce que waa ji denc na ko ba ku nekk mbir yi leer na ne ku nekk lii nga am te am na caabi yooyu nag boo ko jëlee bu boobaa nag ah dañuy dagg loxo ki ko jël ah léegi subuhaat yi nag euh, dañoo bari am na ci boo xam ne par exemple li nga xam ne day tax bu amee mooy kenn du teg pen bi wàññi mooy koo xamante ne nii sàcc la mooy jël na condition yëpp réunir nañ mais sauf que daa am benn lenn lu yàqu mooy ne il faut waa ji dafa nekk koo xamante ne nii dafa nekk koo xamante ne nii ci darura la ne darura loo xam ne il faut mu lekk te amul lu mu lekk léegi mu dem sàcc fenn ngir lekk kooku par exemple bu ñu ko jàppee kenn du ne ay wakaay leen dagg loxoom parce que dafa sàcc moo tax des fois nag il faut mu nekk darura voilà mais mu jël nag buy jël loo xam ne mooy juste li nga xam ne moom moo ko doy pas mu mu mu xaabaabal jël ba jël loo xamante ne nii moom wóor ëpp na li mu soxla bu boobaa nag loolu man dane mais bu dee ne dafa sàcc waa ji dafa jël loo xamante ne nii moom li mu jël mooy li nga xam ne waajoo xam ne dafa toog na ay mais bu lekkul daanaka faatu mais mu ne xaaral waaye mu dem ci restaurant bi bàyyi ba gaa yi def defar benn plat teg mu bàyyi ba kii mu daal di jël dem kenn gisu ko ci nëbb la ko jël loo xam ne dañ koo def ci frigo bi mu ubbi ndànk daal di jël dem yoonam kook buñ ko jàppee kenn manul ne ah waa ji dafa sàcc si parce que ah fa man iturra ghayra baghin wala aadin fala isma alayhi ndax suñu boroom moo ne képp koo xamante ne dafa loru te nekkul mooy dafa nekk vraiment ci nécessité nekkul koo xam ne nag day jéggilee borne mooy du du beewa tax mu koy def weeyit bi koy def jéggiwul les bornes mooy bi muy jël juste li mu soxla la jël ngir lu mu lekk fala isma alayhi kooku noonu kooku euh, amul bàkkaar voilà kon loolu moo tax boroom xam-xam yi naan ku mel noonu kenn du ko teg pen moo tax affaire yi dafa am solo xam nga dinañ ñëw tamit ci ci ci ci kii boobu sax ci <coughs> qaayida qaayida boobu dinañ ci ñëw mooy lan qaayida bi mooy muy règle bi mooy ne euh, taxayurul axkaam bi taxayuri az-zamani wal makaan mooy léeg-léeg wute goo xam ne évoluer goo xam ne àtte yi da koy évoluer selon époque yi ak jamono ji mooy jamono yi bu dee jamono yi majaa lañ ne jamono yi jamono joo xam ne vraiment crise économique totale la ba ñi nga xam ne ñoo ne woon classe moyenne ñoo mujj nekk ay pauvre pauvre yi kon nan lañ leen di wax amuñu lu ñu lekk bu boobaa yenn yiy jël ngir lekk waxuma ngir après am ci loo xam ne lañuy ñuy ak yooyu non di jël loo xam ne juste pour lekk la loolu mënuñu cee buñ mënuñu cee jàpp nit ñi hein di jàpp loo xam pauvre yooyu leen nag naan dañoo sàcc moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab anhu euh, da doon tere ñu dagg loxo ñi nga xam ne ñooy pauvres yi sàcc yi bopp sàcc yi jamono ji nga xam ne jamono yi dafa nekkoon jamonoy bekkoor gu metti goo xamante ne nii nit ñi sonnoon nañ da doon bañ ñu dagg li nga xam ne mooy seen loxo waaw loolu la loolu la ah non duñ leen def dara parce que nécessité la loolu kon dafa bokk ci subha yi nga xam ne day tax il faut pour ñu waaj il faut loolu bañ a lënt ci moom lu mel noonu bañ a mu bañ a nekk loo xamante ne nii noonu la mbir yi demee voilà bu dee loolu ah kenn du ko def dara parce que nag nécessité moo taxaw te borom bi na ne woon wala am anfusakum bu leen faat seen bopp ndax buur yàlla di leen yërëm léegi nag buñ paree ci charte yooyu mu des charte yi nga xam ne mooy lool mooy jëm ci wàllu ki nga xam ne mooy sàcc bi il faut mu nekk mukallaf mu bañ a nekk kon gone walla koo xam ne dañu ko forcer Euh, te mu bañ a nekk koo xam ne ku dof la waaye mu bañ a nekk koo xam ne shubha moo tax mu jël la mu jël mu jël la mu jël kon nag ginnaaw loolu mu des <laughs> euh, léegi beneen charte bi bi nga xam ne nag moo aju hein ci li nga xamante ne nii moom lañu sàcc voilà moom lañu sàcc li ñu sàcc dafa am ay conditions yoo xam ne tamit fokk mu remplir ko pour ñu mën a ne waa ji mën nañ koo teg affaire yi il faut mu nekk loo xam ne day nekk waxoon nañ la axdu maalin muhtaram mooy première condition bi il faut loolu nekk loo xamante ne nii ah alal la joo xam ne day nekk muxtaram mooy joo xamante ne nii du ñu wormaal la loolu mooy lan mooy kat moo ko wormaal mu mu wormaal ci wàllu sharia mooy alal ju ñu wormaal shar'an boo xam ne sharia dafa d'accord ne lii nii hein alal la joo xam ne ju joo xam ne du ñu wormaal la léegi loolu mooy lan mooy bépp alal boo xam ne sharia jàpp na li lii alal la nga ne ma est-ce que tu peux être beaucoup plus parce que parce que je n'arrive pas je je je n'arrive li ngay wax waaw jëliwuma li ngay wax ma ne la mooy par exemple bu dee alal ji mbaam xuux la bu dee ne alal ji mbaam xuux la wala ay medd ay sàngara wala instruments musicaux yi wala livre yoo xam ne c'est des livres livre yoo xam ne lu bon kese lañ ciy wax livre boo xam ne daanaka yi yàlla xaraamal kese lañ ci bind wala mooy bépp façon wala wala wala bi gën dee moom mooy li nga xam ne ab xërëm la waaw li nga xam ne ab xërëm la mooy yooyu noonu yépp kenn du ci dagg loxo waa ji ndax lan alal ji laysa bi muxtaram alal jooju du muxtaram moo tax alal jooju du muxtaram parce que yooyu noonu en fait charia daa reconnaître ne lii nit war na koo moom charia dafa reconnaître ne lii war nañ koo moom lan moo tax parce que milkiya moo ci man da am selon charia mooy ne lii milkiya amu ci manu cee am parce que li nga xam ne dañoo xaraamal ku ko am ku ko posséder manoo toog naan dañ ma koo jëlal yow manoo toog naan ma man sama instrument musical bi sama instrument musical bi dañ ma koo sàccal déedéet parce que yor am am posséder instrument musical ci boppam dafa xaram comme que nag dafa xaram yow loo xam ne dañ laa tere nga moom ko nan nga mën a taxawee ñëw ci devant le juge di réclamer naan man lii de eh, eh, dañ ma koo jëlal loolu mooy lan ci loi ñu ñëw ci loi comme bu doon France ak dëkk yi nga xam ne laïc yi pour mu leer xam nga ci dëkk comme ay France yi drogue drogue dafa bokk ci alal yi nga xam ne xayru muxtaram lañ mooy alal yi nga xam ne kenn amul amul amul benn worma amul benn worma drogue amul benn worma léegi nag bi mu demee noonu moo tax nit benn citoyen mënu ñëw devant le trouve la juridiction ki française à Perpignan wala Vaucluse wala Paris walla à Bordeaux wala Pau ñëw déposer plainte à la police wala porte plainte ñëw devant le juge bi ne man dama doon déposer plainte looy plainte parce que on m'a volé mon sac de bi nga xam ne dafa defoon cinq kilos d'héroïne lañ ma sàccal moom laa ñëw porter plainte kooku duñ koy def moom lañuy moom moom ci boppam lañuy jàpp xiit ah! <laughs> lii de mooy vraiment mooy mooy ku jëfur yow li ñuy tere bi wër ñi ko yor di leen traquer fu nekk yow ñi koy trafiquer yow nga ñëw amoo dara looy wax nga ñëw ba fii ci daam justice sawaay agsi naan man loolu laa lañ ma sàccal <laughs> mooy lool la lool la kon waa jooju alal jooju lool nag mooy ci sharia nag xam nga lool mooy ci dañ laa wax ci loi bi pour nga comprendre mbir mi mooy ne réclamer ñëw ci naan waa ji xam nga ku ñu sàccal ku ñu sàccal euh, ay bijoux d'or man nga dem ci tribunal France daal di dem fu la neex nga kii ko après ñu euh, accepter la sa plainte bu dee ne def nañ euh, enquête bi mu leer ne waajee ko jël ñu teg waajee ay daan mais waa ji drogue la ma sàccal hein lu ñuy tere nga naan dañ moom la sàccal dañ lay njëkk jàpp yow léegi seeti waa ji ndax yéen ñaaree ma ci sharia nag dafa am alal yoo xam ne xayru muxtaram kenn amuñu benn li nga xamante ne nii mooy euh, worma googu nag lañ amul loolu nag bokk na ci xinziir yow nga ñëw amoon dara looy def naan sama troupeau ñëw ci devant le juge islamique naan ko sama troupeau de mbaam bi lañu sàcc waaw sama troupeau de de de mbaam bi lañu sàcc bu boobaa yow dañ lay jàpp dañ lay jàpp ndax lan parce que mbaam xuux waroo ko woon a am voilà waroo ko woon a am bay ñëw di réclamer naan dañoo sàcc sama troupeau mbaam xuux yi walla sama cave yi yi nga xam ne sànn am na sax bouteille yoo xam ne mille sept lañ ko defar waaw yooyu yépp lañ ma sàccal je suis venu nag devant la juridiction islamique pour porté plainte waa ji daf ma sàcc buñ jàppee ñu jàpp waa ji wala muy waa joo xam dañ koo fekk mu sàcc ñu jàpp ko ñu gis li mu sàcc nekk loo xamante ne nii Euh, ay kii la quoi medd la wala sàngara la walla dafa nekk mbaam xuux wala instruments musicaux yi waa ji jëloon sàccub guitare waa ji sàccub guitare sa waay kook buñ ko jàppee kenn du ko def dara mooy ne waaja moom gitaar bi da koo dencoon denc bi daal dinay leer na hein am na xirs mooy denc na ko loolu benn affaire la mat na nisaab yooyu yépp dara du ci dara bu boobaa waa ji dañ koy bax parce que li mu sàcc amul benn orma léegi nag mu des léegi guitaarkat bi moom manu la ñëw di kaas naan waaye voilà waa ji mën nañ ko nag waa ji mën nañ ko jàpp teg ko ay ay tanzir ko yar ko le fait que mu violer këru jàmbur mooy violation de domicile la def dugg na pénétrer na kër jàmbur foo xam ne amu ci woon digal dugg fa mais kantaa guitare gi rek la sàcc loolu moom li gën a dëgër kenn du ko def dara waa ku sàccoonu croix tamit dara kenn du ko def dara voilà loolu mooy li nga xam ne incha allah mooy li gën a dëgër parce que loo fi def leneen day mel ni kuy jàppale waa ji ci li mu def parce que day niru jàppale waay ji bu dee ne waay ji li ñuy tere ne kenn waru koo am moom la am am ku ko alhamdulilah ku ko jël ba pare ñu dóor pen waay ji ko jël mais c'est comme si dañ koy jàppale te lool mooy ak yu xanaa bi lay voilà kooku mën duñ ko def dara même bu dee ne affaire bi bu ñu tojoon mbir mi bu doon ne affaire bi même bu ñu ko tojee après mu mat nisaab sax li mu sàcc noonu bu ñu ko jëloon kii ko mu mat nisaab te baax comme bu doon euh, ab xërëm la boo xam ne en or la après ñu jël or bi euh, def ko xóoy def ko mu nekk en liquide bam mu kii ñu changé ko nekkatul xërëm loolu yu ñu ne dara kenn du ko ci def dara voilà waaw mooy ku sàcc sàngara it dara kenn du ñëw di duma waa ji parce que dafa sàcc sàngara parce que sàngara waa ji wa ko waruloon am amaana waa ji da koo jël ngir tuur ko ngir yàqu ko léegi nag mu des fan la jaar kër waa ji la dugg bu loolu beneen affaire la mooy amoo woon droit nag wax dëgg di dugg kër jàmbur ci noonu kon loolu la mooy première charte bi ci alal bi mooy mu nekk alal joo xam ne muxtaram la léegi nag yeneen charte yi comme que suñu waxtu jot na ba léegi yi jëm ci wàllu alal ji wala li nga xam ne moom la waa ji sàcc kon gis nañ benn condition bi yeneen yi ci des incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di koy àggale wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala